min kalaami sayyidil mursaliin alayhi wa alayhim afdalu salaati wa salaam fil baabi salaasimi'a wa salaas. an Aa'ishata radiyallahu ta'aalaa anhaa annahaa qaalat sa'ala rasuulullahi sallallahu alayhi wa sallam unaasun anil kuhhaan faqaal laysa bi shay faqaalu ya rasula allah innahum yuhaddisuuna ahyaanan bi shayin fa yakunu haqqan faqaala rasulu allahi salla allahu alayhi wasallam tilka alkalimatu min alhaqqi yahfaduha aljinniyu fa yaqurruha fi uduni waliyyihi fa yaxlituuna maaha miata kadba muttafaqun alayhi wa fi riwayatin lilbuxaariyi rahimahu allahu an aishata radiya allahu anha annaha sami'at rasula allahi sallallahu alayhi wa sallam yaqul inna almalaikata tanzilu fil anan wa huwa as-sahab fatadkuru al-amra qudiya fi as-samaa fayastariqu ash-shaytaanu as-sam'a fayasma'uhu fayuhyihi ila al-kuhhaani fayakdibuuna ma'ahaa mi'ata kadbin min 'indi anfusihim qawluhu fayaqurruhaa huwa bi-fathi al-yaa'i wa dammi al-qaafi war-raa ay yulqiihaa wal anan bi fathil ayn kon al imaam al mu dikk ak ñun suñu xadis bu njëkk naaw ubbi nañ ci suñu jotaay bii ñu génn buntu bu dangereux bi te tasaaroo nga xamante ne yàq bi diine ñu bari ndax pas-pas bi ñu war a am ci yàlla lañ am amati. parce que gëmati ne yàlla mooy def laa hawla wala quwwata illa billah loolu la njabarkat yi gisaanekat yi di yàq ci seen xol non dañ naan la gis naa ne lii moo nar a dal waaye mën nañ ba doolu du la dal soor buñ la jëte ñun nag mën nañoo def ba loolu la dal wal iyaadu billah kullu hada kadib waaw te dañoo fekk ay nit ñoo xamante ne seen xol yi ay dañoo pare ngir nangu nit yu ay façon waxin ak caaxaan yu mel noonu parce que wéet bu seen xol yi wéet ci njàngaleem alquran ak sunna wal iyaadu billah waaw wal iyaadu billah des brebis égarées lañ till bu neex ci façon gisaanekat yi ñooy till yi population ñu bari ñoo xam ne nee na ay kilifa lañ kilifaay diini yoo xamante ne lii kese lañ gëm ñoom ñooy mbotey ak xar yi nga xamante ni dañoo riir ci àll bi léegi nag ñu dajeek maam till ak maam bukki nag <laughs> ñu ne noo leen di wax yéen seen suba fan lay nan lay demeek noonu ngir mu baax dañ leen di saax-saaxe wallahi loolu mooy réalité wu kat yeeg xeesu njabarkat yeeg xeetu gaa yooyu yépp par rapport ak ñeneen ñi ñu xamul tous te di leen dékk nopp te gëm leen kon suñu jotaay bi ñu génn walilah alhamdu wal minna gisoon nañ mbambastal mi génnuñu woon ci ni imam tuddee buntu bii di chapitre trois cent trois baabu nahyi an ityanil kuhan buntu bi di wax xaraam goo xam ne moom lañu ñu xaraamal dem di consulter ab devant kuy xam-xam lu gaybu lu xewagul ak ñi nga xam ne ñooy astrologue yeeg xeet yooyu dinaan ci biddiw yi lañuy ñuy xool ngir wax la lan mooy euh, sa mbir ëllëg ak nan lay bu du baax bu baaxul lan la ñuy def ngir mu baax ak xeet yi jëm ci yooyu yëpp ci chanwasa yeeg façon yooyu ñu nekke di seen caaxaan yooyu xuson bu laat yi waliyasu billah kon hadis mille six cent soixante-huit mu ne an aishata mu ngi jële ci soxna suñu naan sayyidatu aisha radiyallahu anha wa ardaaha wa anna wa ja'ala al-jinaan al-'ulaa maskanahaa wa ma'waahaa amiin sayyidatu Aysa mu ne radiyallahu anha qaalat nee na sa'ala rasuulallah mu ne sa'ala dafa laaj rasuulallahi ndawal yàlla li sallallahu alayhi wasallam unaasun ay ay gaay dinañ gis ci am na boo xam ne moom ci boppam nee na man maa laaj mooy lool moom laaj na ko waaye ñeneen ñëw nañ laaj ko voilà mu ne dafa may gaay yoo xam ne dañu ñëw laaj ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam quoi ne ko anil kuhan ci gisaanekat yi waaye yooyu salaam waa xeetu gisaanekat yi moom ñooñu moom fa qaala yonent bi alayhi salaam biñ ko laajee lool mu ne laysa bi shay ci yenn riwaay laysu bi shay <laughs> yonent bi alayhi salaam ne laysa bi shay waaw te lool mooy riwaay imaamul Buxaari bi laysa bi shay mooy ak ngabar ak gisaane ak gisaane loolu du tus du dara waaw du tus du dara mooy neen la waaw yeneen saa saa lii nag mu wax mooy dëgg-dëgg seen réalité moo dañ koo laaj rek mu ne ñoom duñu dara kon gisaane kat du dara <laughs> mooy lam ci neen la nekk ci neen waaw ci neen képp la toog ci la riigu di def lu bonam li nga xam ne moom la nekk ci kaw àddina bi wal iyaazu billah kon fa qaalu ah gars ya rasulallah mais ah, ndawal yàlla sa salam ñun de eh, ñoom duñu dara lool de jaax jaaxal nag da ndax ñoom innahum ñoom yuhaddithuna ahyanan bi shay'in fa yakunu haqqan ah yi nga ne eh, ay mbir lañ ñu nettali ah, ñu gis mais ah tout cas mu nekk mooy mu demee comme ñoom niñ ko nettalee waaw ah, ah, fa qaala rasulullah yonent bi saa saam nag nettali leen wax leen loolu affaire bu mu leen jaaxal mu ne leen tilkal kalima gis nga loolee dëgg googu mu leen léeg-léeg ngeen gis mu nekk dëgg mooy kàddu gi nga xam ne minal xaq ci dëgg la dëgg la dëgg la yaxtafuhu yaxtafuha ki koy këf ci gaaw mooy aljinni mooy son collaborateur bi nga xam ne jinne la shaytaane la ba muy këf ca asamaan ca nuage ya asamaan bi mujj gii la paa ca kaw de manuñoo àgg ba foofu fa yaqurruha da koy këf daal di fa yaqurruha fi uduni waliye lan mooy yaqurru imaamu Nawawi mu ne ca suuf qawluhu wax gi nga yonent saa sa wax wi fa yaqruha huwa bi fathil ya premièrement niñ koy dabtoo yaa ya bu ko def yi bul def yu ya maska kaw fa ya fatha wa dammil xaafi war raa xaaf bi nga def ci damma ku ak raa bi bu fa yaqruha mu ne ay yulqiha mooy da koy këf rek daal di koy sànni moom jinne bi gaaw sànni ko ni mu gën a gaawee kan fii uduni waliye ci nopp son collaborateur ki nga xam ne ñoo lëkkaale ay mbir ñoo bokk ay mbir te bokk ci njabarkat bi di gisaanekat bi ci nit ñi fa yax tol yi tuuna maaha léegi nag bu ko defee ñu jaxasee ba booba ànd ak dëgg googee nga xam ne li ñor dëgg la mi ata kasba waaw téeméeri nar lañ ci yokk lañ koy lañ koy njaxase waaw moo tax léeg-léeg ñu nekkal mu taw beeg dëgg boobu mais li ëpp li ñuy wax ay nar la waaw lu ëpp lu njabarkat ki euh, gisaanekat yi di wax ay kasibu lu ay nar la te ñi fay dem gis nga buñ nite woon dinañ fexe saa fu ñu waxe lu dul noonu ñu recensé ko mais du ñu recensé yooyu de dina wax fukki wax benn ciy jub gaa yi jàpp benn boobu di ko di def ko aw wayam nag moom it muy gën a kannasu kannasu lu di gën a di gën a dugg nag ci toroxtaange mu ne muttafaqun alayhi hadis bi al imaamu al Buxaari waaye naka noonu taalibeem bi al imaamu Abul Husayn Muslim ibnu al Hajjaaj al Qushayriyu an Nisaabuuriyu rahmatullah alayhima bokk nañ ko solo léegi léegi mu ne wa fi riwaayatin lil Buxaari an Aïsha mu ne am na. boo xam ne moom imaamul Buxaari yi nu xadis bi ñëwee moom moo ko ëndee noonu di ko jëlee rahimahullah ci sayyidatu Aisha radiyallahu anha ne anna sami'at mu ne moom dégg ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam waaw yaqulu mu naan muy wax processus bi muy demee yaa nam luñ ci waxoon ci jotaay bi ñu génne ci suuratul euh, Saffaat bi bi ñuy gis euh, mbëmbëstal mi illaa man istaraqa sama ah mooy gaa yooyu nga xam ne ci ci ci ci ci yi dañuy toje waaw këf rek daal di daw waaw daal di ne fes ngir dem sànni ko ci nopp ki nga xamante ne nii mooy euh, son collaborateur bi nga xamante ne nii mooy la gisaanekat waaw léegi nag loolu nag la yonent bi saa saam di leeral fii waaw moom la yonent bi saa salaam di leeral fii mu ne innal malaa'ika mu ne gis nga malaaka yi tanzilu fil anaan day wàcc ci al anaan mooy as-saxaab mooy wa huwa as-saxaab mooy nuage bi niir bi niir bi moo tax ca yeexital ba mu ne wal anaan bi fathil ayn bul wax inaan wala unaan waaw yabna aadam law balagat zunubuka anaan as-samaa mooy baat boobu yow doomu aadama bi bu doon ne say eh, bàkkaar ah dafa yaatu dafa yaatu yaatu di yéeg di yéeg jóge ci suuf bay titiye bay laal nuage ya sax niir ya ca asamaan nga ñëw man ah te bàkkaala man dara ah nga ñaan ma jéggal la naa la jéggal wala ubaal yi te faalewu lool léegi mooy alanaan mooy as mooy malaaka yi dañuy wàcc jóge malakul a'la ñuy ñuy joxante kàddu ya nga xam ne moom la borom bi wax wax ba ñëw ba ci suñu asamaan sumuj mujj ci li nga xamante ne mooy nuages yi fa tadkurul amr bu ko defee malaaka yi tuddal malaaka yi féete foofu mbir ma nga xam ne qudiya fi sama moom la yàlla dogal ca asamaan ca ëpp assemblée ba fa yastariqu shaytaan shaytaan bi nag daal di këf kàddu googu bu ko malaaka yi di waxante rek bu këf waaw bu dee ñi kaw di ko wax ñe ñi nekkaat ci suuf rek ñu këf ko rek daw waaw fa yasma'u mu dégg ko rek daw daal di koy këf taw fa yuhi ilal kuhaan gëna moo gën a mu daal di koy tasaare kay disperser dispatcher ko kii ñi nga xam ne ñooy seen collaborateur njabarkat yi fa yakzibuna ñu daal di nar maaha ànd ak moom mi'ata kaziba kaziba yi nar lañ ciy njar min indi anfusihim yoo xam ne ci ñoom lañ seen mukk yi lañ jóge la ñuy nar waaw parce que ñoom ils sont comme ça manu ñoo ñàkk nar wal iyaazu billah léegi kon hadis bi mu ngi noonu léegi nag mu def dana muttafaqun alayhi la al imaamu al Buxaari waaye naka noonu al imaamu Abul Husayn Muslim ibn al Hajjaj al Qushayri an-Naysaburi ñoo ko bokk solo léegi laaj mu njëgi bi mooy est-ce que ñoom doon ko solo ñu ne seen sëriñ al imaamu Ahmad ibn Muhammad ibn Hanbal rahmatullah alayhi moom moo leen ci jiitu léegi nag ñu ñëw ci imaamul Buxaari yi ñoom da koo indi nag ci ay bërëb yu bëree bare bëri par exemple kitaabu tibb baabul kahaana indi na ko foofu indi na ko kitaabu badil xalqi foofu la ko ñu ko indi ndax kitaabu tibb moo gën a sori on a hadith cinq mille sept cent soixante deux la ko foofu alors que bu dee kitaabu badil xalq baabu zikril malaa'ika ah trois mille deux cent dix la kon andi na ko foofu waaye kitaabu bad'il xalqi ba léegi baabu sifati iblis wa junuude wa junuude sufa sifatu iblisa wa junuude waaye it andi na ko kitaabul adab baabu qawli rajuli li shay'i laysa bi shay wa huwa yanwi annahu laysa bi shay wa huwa yanwi annahu laysa bi shay waaye indi ko kitaabu tawxiid baabu qiraa'atil faajiri wal munaafiq voilà foofu yëpp andi na ko ah, léegi buñ jëlee bi nga xam ne mooy kitaabu tibb waaw <laughs> te boobu mooy boo laysa bi shay bi mu ne haddathana kitaabu tibb baabul kahaana mu ne haddathana Ali ibn Abdillah mu ne nettan suñu sëriñ di Ali ibn Abdillah di Ali ibn Abdillah ibn Ja'far ibn Najih ibn Bakr ibn Sa'd as-Sa'di mawla Abul Hasan ah, di ibn al-Madini rahimahullah hayyatul waadi gane àddina 161 génn àddina 200 34 rahmatullahi alayhi qala haddathana Hisham ibn Yusuf mu nekk ñu nettali mooy Hisham ibn Yusuf al-Abnawi al-Qadi rahimahullah ne woon fële ci San'a al-Yamani gane àddina 124 génn àddina 197 rahmatullahi alayhi Ma'mar mu nekk ñu xabaar mooy Ma'mar di Rashid al-Azdi al-Haddani Abu Urwa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 ibn Zubayr mu jëla ko ci doomu Urwa ibn Zubayr taalibe euh, az-Zuhri taalibe ku bari lu mu jële ci Urwa la mais euh, doom ji la ko jële muy Yahya ibn Urwa ibn Zubayr ibn al-Awwam al-Qurashi al-Asadi Abu Urwa al-Madani rahimahullah al-Hijazi kañ la gane àddina kañ la génn àddina dajuma ko an Urwa mu jëla ko moom Yahya ci baayam Urwa ibn Zubayr ibn al-Awwam ibn ibn Asad al-Qurashi al-Asadi Euh, génn àddina am nañu ne quatre-vingt-quatorze loolu mooy li gën a am nay wax balance wallahu ta'ala alam ana Aysata mu jëla ko ci tantam di rakku yaayam ndax yaayu Urwa mooy sayyidatu Asma bint Abi Bakr radiyallahu anha ali Abi Bakr an Aysata radiyallahu anha anna qalat sa'ala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam mu ngi ni <laughs> sa'ala rasulullah sallallahu alayhi wasallam be ci ci njabar ci gisaanekat yi fa qaala laysa bi shay mu loolu ñuy def du dara fa qaalu ya rasulullah innahum yuhaddithuna ahyaanan bi <laughs> ah, ñu nettali ñooy mbir ñu gis ko de fa qaala rasulullah sallallahu alayhi tilka al min al haqq loolu kaddu la goo xam ne ci al mi yàlla miy dëgg ci moom la jóge te dëgg la yaxtafuha min al jinni nga xam ne moom euh, euh, euh, moom la njawarkat bi hmm, le jinni bi yaxtafuha al jinni yi bokk fii man yaxtafuha min al jinni fa yaqurra fi udhuni wali mooy da koy këf jinni bi moo koy këf dal di koy saxal sànni ko ci noppu collaborateur am bi fa yaxlituuna ma'aha mi'ata kasba waaw mu ngi noon kon nag mu ngi noonee wallahu taala alam hmm? kon mbir maa ngi noonee kon nga gis lii hein eh? noonu la ko al imaamul Buxaari léegi nañ gis bi nga xam ne moom la ne wa fi riwaayatil Buxaari eh, comme bala ñu génn ci moom eh, mooy bi indi ci an Aysa anna sami'at Rasuulullah sallallahu alayhi wa sallam yaqul inna tanzilu fil anaan mu ne loolu mu ngi fi nga xamante ne nii moom al imaamu al-Bukhari rahimahullahu ta'ala mooy kitaabu bad'il xalq baabu zikril malaa'ika mu ne haddasanaa Muhammad <laughs> ah mu ne haddasanaa ibnu Abi Maryam mu ne nettal nañu Muhammad ah, ah mu ne haddasanaa ibnu Abi Maryam léegi al imaam al Jayyaani yi dañuy Muhammad bi mooy al-Adduhali biñ doon wax keroog bi imaam Ibnu Maaja jëloon hadiis bi tañ mooy. sëriñ imaamul Buxaari imam Muslim tañ amoon problème ca bilaadu Xuraasaan imam Muslim far jël ay kiiwam yëpp bàyyi tax saxiixam bi defu ci kenn ci ñoom ñaar ay xadiisam hmm? imam al-Haafiz mu ne al imam al-Jayaani de loolu la wax mu ne waqad qaala Abu Dharr ba'da an saaqa Muhammad haadha huwa al-Buxaari waaye suuf que ki nga xamante ne mooy Abu Dharr bokk ci ñi nga xam dañoo toxal ñoo ñoo ñoo ñoo Euh, riwaay sax imaamul Bukhari moom bi mu indee kii bi ba pare dane Muhammad boobu nag <laughs> mooy al Bukhari boppam lay wax <laughs> ku bu boobaa kon eh, mooy ki jële mbir mi ci haadal ci ci mu ne wa hada huwa al arjah indi imaam al na Hajar mu ne lii nag moo gën a dëgër fi man fa inna al Ismaa'ili li ko lu ko waral ma nootal lool mooy ndax al imaam ñoom ñaar ñépp ñi nga xam dañu def mustaxraj jilaat ima sax imaamul Buxaari soloo ko ci yeneen yoon yu dul yoonam lam yajid al xadiisa min gayri riwaayatil Buxaari comme que ñoom mustaxraj loolu la téere boroom téere bi xadiis yi mu indi ngay indiwaat mais dama koy jaar ci yeneen yoon yu bokk ak yoon yi mu jaar sauf ko mu ne ñoom ñaar ñii def loolu trouvé wuñ xadiis bii moom trouvé wuñ beneen yoon bu ñu ko mën a soloo lu dul ñu jaar ci imaamul Buxaari <laughs> waaw. <laughs> fa axrajaahu anhu ñu soloo ko jëlee ko ci imaamul Buxaari walaw kaana inda gayril Buxaari lamaa daaqa alayhimaa maxrajuhu mu ne bu doon ne hadis bii jaarul woon jaar na feneen furul ci imaamul Buxaari doonul woon xat ci ñoom ñaar ñaar Ismaa'iil ak abawum al al imaam Abu Nu'aym ñu mën a génn hadis bi ci beneen yoon te loolu mooy seen charte mustaxraj bu ñu ñëwee ba jaar ci imaamul Buxaari mooy trouvé wuñ beneen yoon voilà rahmatullah alal jamii voilà. kon loolu la kon Muhammad bi mooy imaamul Bukhari ci boppam mooy ñu solo saxi bi ñoo ne Muhammad mooy ne mooy imaamul Bukhari qaala mu ne mooy Muhammad ibn Isma'il ibn Ibrahim ibn al-Mughira ibn Bajbizba di ki nga xam ne mooy kilifay waa jamonoom mu addina bi yëpp ak ginnaawam ah, ci wàllu hadis nga xamante ne gane addina la cent quatre-vingt-quatorze génn addina cent cinquante-six nekk imaamu dunya al imaam Muhammad ibn Isma'il rahimahullahu ta'ala qaala mu ne haddathana ibnu abi Maryam mu ne nettal nañu ibnu abi Maryam di Sa'id ibn al-Hakam ibn Muhammad ibn Salim si yowoon ci ibnu abi Maryam al-Jumahi rahimahullahu ta'ala mawlaahum la nag al-Misri gane àddina 144 génn àddina 224 rahmatullahi alayhi qaala mu ne akhbarana al-Layth mu ne kii nett mooy al-Layth di al-Layth ibn Sa'd ibn Abdirrahman al-Fahmi Abul Haaris al-Misriyu al-faqiihu rahimahullah gane àddina 94 génn àddina 175 rahmatullahi alayhi qaala mu ne haddasanaa ibnu Abii Ja'far mu ne fi ne tama ibnu Abii Ja'far di Ubaydillah ibnu Abii Ja'far Yasaar al-Qurashiyu al-Misriyu al-faqiihu rahimahullah gane àddina la 160 génn àddina la 132 ci li gën a siiw si no am nay wute an Muhammad ibn Abdirrahman mu jël ko ko naan Muhammad ibn Abdirrahman ibn Nawfal ibn al-Aswad ibn Nawfal ibn Khuwaylid ibn Asad ibn Abd al-Uzza al-Qurashi abu ah, di Abul Aswadi almadani yu kañ la gane àddina mu ngi génn àddina am na ñu ne après les années cent trente am na ay wuute am na nag ñu ne cent dix-sept loolu lu yéeme la wallahu ta'ala a'lam léegi kon Muhammad ibn Abdurrahman léegi moom mu jëli ko bokkale ko tudd euh, ibn Abi Ja'far rahimahullahu ta'ala rahmatahu non euh, ñu ngi woon fële euh, Muhammad ibn Abdurrahman Muhammad ibn Abdurrahman ci moom lañ ne woon voilà wala <laughs> moom lañu doon wax moom lañuy woo yatiim Urwa voilà ñaan Urwata mu jëli ko ci kilifa di Urwatu ibn Zubayr ibn al-Awwam nu Xuyayl ibn Asad gis nañ ko san radiyallahu ta'ala anhu di doomu sayyidatu Asma eh, bint Abi Bakr radiyallahu anhu gis nañ ko ci càllale bu njëkk bi an Aisha radiyallahu anha di sayyidatu Aisha di Aisha bint Abi Bakr Siddiq ibn Abi Quhafa Abu Bakr <coughs> di doomu Abu Quhafa <coughs> moom sayyidatu Aisha di ummu Abdillah at-Tahmiyya al-Qurashiyya al-Madaniyya al-Makkiyya al-Madaniyya génn àddina la 57 am nañu la 58 radiyallahu anha zawji nabi sallallahu alayhi wa sallam annaha sami'at rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam yaqul innal malaa'ikata tanzilu fil 'anaan wa huwa as-sahaab fatadkuru al-amra qudiya fi as-samaa fatastariqu ash-shayaatiinu as-samaa fatasma'uhu fatuuhiihi ila al-kuhhaan fayakdhibuuna ma'ahaa mi'ata kadhbin 'inda anfusihim kon loolu mooy wa fi riwaayati lil Buxaari nii la koy ka anta al imaamu Muslimu Abul Husayni moom ñaari kii la ko indi mu ngi salaam bon baabu tahriimil kahaana wa ityaanil kuhaana baabu buntu bi nga xamante ne boo am mucc sawaay nekk ci jàmm mooy na nga moyta ku ko baabu buntu tahrimi xaraamal al kahaana ak ak gisaane waytaanil kuhaan ak di dikke ña nga xam ne ñoo koy doxal léegi waaw waaw ay caaxaankat lañ ko see kuhaan la léegi nañ nañ xool bu njëkk bi après dinañ ñëw bi nga xam ne Sayyidatu a nee na man mii maa laaj kon bu njëkk boo tax boobu la di mooy bi mu ne moo laaj après boo nañ jël comme bi taqaloog am lëkkalek suñu xadis bi am ne dane unaas ay nit <coughs> imaamu muslim ah, abul xusayni ah, rahimahullahu taala ah, rahmatan waasi'a mu ne mu ne haddasanii nettali man dong salamatu bnu shabib mu ne nettali na ma man dong sama sëriñ di salamatu bnu shabib an-naysaabuuri abu abdirrahmaan al-misma'iyu an-nasaa'iyu an-naysaabuuriyu al-makkiyu al-muqriyu rahimahullah Euh, euh, nga xamante ne génn àddina la deux cent quarante rahimahullah an qaala mu ne haddathana al-Hasan ibn A'yan mu ne ki nettal mooy al-Hasan ibn A'yan di al-Hasan ibn Muhammad ibn A'yan al-Harrani Abu Ali al-Qurashi al-Harrani al-Umawi nag Qurashi Umawi mawlaahum la génn àddina la deux cent dix rahmatullahi alayhi qaala haddathana Maqil imam Muslim ne wa huwa ibn Ubaydillah mu ne ki nettal mooy Maqil di Maqil ibn Ubaydillah aljazariyu abu abdillah al-absiyu mawlaahum al-harraaniyu rahimahullah génn àddina 166 am ñu ne 10 ans après 176 wallaahu ta'aala a'lam wa rahimahullah ani zuhri mu jëla ko gis nañ ko sax al imam abu bakr az-zuhri mu ne akhbarani yahya ibn urwa muy yahya ibn urwa di doomi urwa comme niñ gise ci premier càll imam al-bukhari rahmatullah ala al-jami' annahu sami'a urwata rahimahullahu ta'ala yaqulu qalat aisha radiyallahu anha sa'ala unasun voilà ini anil kuhaani fa qaala lahum rasulullah sallallahu alayhi wasallam bi shay voilà <laughs> laysu au lieu bi shay comme riwaaya imaam al bi mu ne daa ay nit ñu laaj yonent bi alayhi salaam anil kuhaani ci mbiru gisaane kat yi fa qaala yonent sallallahu alayhi wasallam lahum ne leen fa qaala lahum rasulullah sallallahu alayhi wasallam bi shay ñooñu duñu dara waaw <laughs> qaalu mooy neen lañu lépp luñ la wax ay nen la qaalu ñu ne ko mais ya rasulallah fa innahum yuhaddithuna ahyanan ash-shay'a yakunu haqqan qala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam tilka al-kalimatu min al-haqqi yaxtafuhu al-jinniyu fa yaqurruha fi udhuni waliyyihi qarra dajaja fa yaxlituuna fiha akthara min mi'ati kadhba mu ne lool genn kàddu ci doo xam ne min al-haqq ci dëgg nga xam ne jinni bi moo koy këf daal di koy sànni ci noppu euh, kiiwam bi qarra dajaja comme ni nga xam ne mooy daf koy wax bam bam bam bam dugg ci nopp bi waaw waaw comme yu comme ganaar gi ka xarrit dajaaja <laughs> waaw comme am na yoo xam ne euh, zajaaja ka xarrit zajaaja lañ def comme ni nga xam ne kaas bi wala verre bi boo ci defee la ni nga koy dégg mooy dañ koy dégg dina leen ko wax ba mu dégg leen bañ dégg ko waaw sànni ko ci nopp bi ba mu sax foofu ba dégg ko mais suuf ka nag dañuy jaxase affaire yi ak li nga xamante ne nii mooy ay kaziba ay nar léegi mu ne fa yaxlituuna fiya aksara min miati kasba gis nga fii aksara la wax yamalu ko rek ci mia mi miati kasba comme fee hmm? fa yaxlituuna ma miata kasba mooy aksar dañuy xam ne kon loolu c'est pas euh, lil xasr du ma du du euh, mafhumul adadi dëgërul mooy boo nee cent du ne rek cent kese lañ ci mooy <laughs> day wane bari bariwaay yi ñu ciy yokk rek voilà moo tax fee mu ne aksara mimma dañ ciy yokku lu ëpp ci ay nar lañuy ñuy njaxas ak dëgg googu lu ëpp ay lu ëpp san lu ëpp téeméer kon day wan xamal ne bu nee téeméer fee yemut ci téeméer da ça diir dire mooy day bari